Euh, gisoon nañ xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci njàlbeenu juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam gisoon ci tuubug ñoom seydina amr ibn al-aas xaalid ibn al ak seydina uthman ibn talha waaye gisoon nañu ay sariya yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni woon na ko ku mel ni sariya e, bu Ka'b ibn Umayr bu Ka'b ibn Umayr ak sariya bu nga xamante ne ni <clears throat> yoo xam ne sariya boobu gisoon nañ ni mu deme woon e, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon ko ci li nga xam ne mooy jamono ji ñu nekk ci juróom ñetteelu at mi ak Seydina Shujaa sariya bu Seydina Shujaa it gisoon nañ ko yooyu yépp defoon nañu li nga xamante ne mooy tarjama Shujaa ibn Wahb wala ibn Abi Wahb radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma eh, ñu annoncé woon nag ne insha allah ci jataay bii nii ñu ngi war a gis xew-xew bu mag te ñu yàggoon koy tudd muy sariyatu mu'ta muy sariya bi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam takkoon yónni ko fële ca Shaam ilaa hiraql ci qaysar hiraql ah, hiraql c'est pas maa ngi dégg dama ne woon hiraql mooy héraclus kii la woon nu mu tudd satellite romain yi non moo moo doon turam waaye titre bi moo doon qaysar mooy César voilà xam nga pharaon yi ñépp tudd yoon pharaon na mooy dañu amoon seen turu bopp waaye titre la comme li ñuy wax ci réewu wolof le dammel voilà Lat Joor keneen it keneen ku bu fi jiitu woon it le dammel lañ koy woowee le téeñ fële ca Bawol moom it téeñ lañ koy wax ak ku fa mën a toog buur ba fële moom it buur ba lañ koy wax almaami ca Fuuta nekkul ne ki jiite moo tudd almaami mais tiitre la bu fa jógee it keneen ne fa dañ naan ko yi comme niñ naan l'empereur l'empereur tout le temps ñu naan monsieur c'est l'empereur loolu tekkiwul na moom l'empereur la tudd ak tiitre la Héraqle moo doon turam waaye moom ci boppam tiitre moo doon César mooy Qaysar di le César ah, loolu lañ waxoon ne moom lañ waroon a gis muy ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta gina siiwe ci ghazwatu Mu'ta waaye dafa am loo xam ne dama ko fàtte woon mooy di ngeen ma jéggal dafa am loo xam ne dama ko fàtte woon ta ci yoon juste après Hudaybiya ci jamono yooyu laa ko waroon tudd waaye ndax gisoon naa ko dem ba ba sama xel demoon na ci waaye après dama koo fàtte complètement mooy xew-xew yu màgg màgg màgg kon yi nga xam ne moom lañu war a gis nii après incha allah ci ak bon du ñu jëlal nag benn jataay dinañu jëlal ay jataay buñ ci paree door a ñëwaat fii ñu nekk ci xaswatu Muuta muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni gi nga xam ne moom la doon yónni lettre yi di ko yónni buuri jamono voilà mooy buur yi fa newoon te gëmuñu yàlla ñenn ñi sax ñu gëm kom ni ñuy gis an Najaashi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di leen yónni ay lettre rawatina ñi nga xam ne gëmuñoon yàlla ngir woo leen ci diine loolu euh, lañu waroon a gis waroon nañ ko gis avant fii ñuy agsi ju juróom-ñetteelu at waaye dafa nekk loo xam ne dafa am nuñ ciy duggee comme niñ koy defe mooy mbëmbëstal muy introduction mooy ne suñu boroom subhaanahu wa taala après dinañu ñëw ci euh, definiir kañ la yonent mi alayhi salaatu salaam exactement yónni li nga xam ne mooy rasaa'il yi muy lettre bataaxal yi mu doon bind buuri jamono ngir woo leen ilaa diinil xaq ci diine dëgg ji di diinil islaam suñu boroom dane ko wa arsalnaaka wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas dana suñu boroom ci suuratu saba yónni la illaa kaafatan linnaas lu dul mooy dañ laa yónni ci nit ñépp tout entière toute l'humanité moo tax kenn kenn kenn kenn génnu ci moo tax aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom yónniwu ko ci jullit ñi kese ah ah non non non ça c'est restrictif ça non huwa rasulu rabbil alamin ilal alamin mooy yonent mbindeef ci mbindeef yi waaw ngir mu woo al ins wal jinn ajma'in mu daldi woo jinne ak nit ñoom mbooleem seen kenn desul ñoo ñépp suñu boroom danañ ko dañ ko yónni ci ñoom wa ma arsalnaaka illaa kaafatan lu dul nga dab nga daj ñépp mbooleem nit ñi bashiran nga bégal leen wa nadiran di xuppe walakin waaye lépp aksara naasi laa ya'lamuun lépp ci nit ñi xamuñu aaya suuratu sab suñu boroom subhaanahu wa taala ci ne qul yaa ayyuhan ci suuratul Araaf muy wax alayhi salaatu wassalaam naan ko qul waxal yaa ayyuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamii'a mu ne ko waxal nit ñi ne leen yéen nit ñi inni man rasulullah sallallahu alayhi wasallama lan laa inni rasulullahi ndaw yàlla laa ilaykum ñeel leen jami'an mboolem seen buur yàlla mi nga xam ne alladi lahu mulku samawati wal ard mi nga xam ne moom moomee moom asamaan nguuruk asamaan moomeelu asamaan nguuruk asamaan moo ko moom nguuruk asamaan moo ko moom wal ard ak suuf si laa ilaha illaa huwa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yi mooy faata mooy dundale wa yumiitu mooy reye mu ne nag kon fa aminu billah kon nag gëm leen buur yàlla wa rasuulihi nabiyil ummi ngeen gëm ndawam bi annabi yi yonent bi nga xam ne al ummi yi mooy jàngul mooy ne manuloon bind mooy ne dafa nekk koo xamante ne doonu loon bind doonu loon liir voilà ah, waaye malgré loolu lépp comme nañ ko gise woon moo jàngal ñépp ndax xam-xam yépp ci moom la balle liñ naan xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin lépp liñ naan xam-xamu diine xam-xamu eh, yi ñuy tudde ay eh, profane loolu lépp ci alayhi salaatu wassalaam lay la balle moom mi ndeyu xam-xam alladi te jaarul ci fi gaa yi jaar allahu akbar amul kenn ku taxaw naan maay ustaasam si kii maay professeur am maa ko doon jàngal comme la kuffaaru Qurayshi ni doon wax <laughs> innama yuallimuhu bashar waaye kii daal amul dara innama li am ba des mooy yuallimuhu bashar daa am ku koy jàngal rek lii mu ñuy wax rek waaw ñu naan lii daal du dara asatirul awwalin iktatabaha moom la ñuy dicter fii nag da ko bindulu de fii nag du koy dicter benn waay buy boo xam ne moom lay dajeel ca biti dëkk ba saasu soxlaa kii bu ñëwee nag ñu koy dicter bukratan waasila bu bu suba yeeg ngoon yi moom lañuy ñuy sonali fii loolu la ñoo an Nadr ibn al-Harith alayhi doon wax fële ca Quraysh waaye <laughs> kenn jàngalu ko waaye ñi jàng ñépp moo leen xamal allahu akbar wala la ñu xam ci moom la jóge alladi moom mi nga xam ne yonent boobu yuminu dafa gëm billaahi buur yàlla wa kalimaatihi ak kàddoom yi gëm li nga xam ne mooy téeréem yi nga xam ne moom la wàcce ci ndawam yi wattabi'uhu mu ne ngeen topp ko la'allakum tahtadun ndax bu ngeen koy topp di gindeeku la'allakum doone bu amaana déedéet la'allakum bu ngeen toppee yonent mi alayhi salaam gëm ko topp ko la'allakum bu ko defee tahtaduuna di ngeen gindeeku beneen ci suuratul anbiya suñu boroom ne wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wama arsalnaaka yónni wuñu la illaa rahmatan lu dul nga nekk yërmande yow alayhi salaatu wassalaam lil aalamiina ñeel nit ñi mbooleem seen mbooleem bindeef yi rawatina paa nit ak ginneeg nit yëg de non waaw bindeef yépp rab yeeg gàncax yeeg lépp yonent mi alayhi salaatu la ci ñoom mooy yërmande la ci ñoom moo tax moo wax ko lool ma arsalnaaka illaa raxmatan aalamiin yónniwu la lu dul nga nekk yërmande ngir ñeel ñi nga xamante ni ñooy mbindeef yi kon lool la léegi nag loolu nag moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag daldi ci hudnatul Hudaybiya ndax dañuy delluwaat ci gannaaw tuuti euh, ndax ci hudnatul Hudaybiya boo fàttale ko mooy trêve bu bi yi ndax boo seetloo yonent bi aleyhi salaatu salaam jullit ñi li leen ginoon a gàllankoor ci ñu doxal wooni ñi ci lislaam moo doon waa Quraysh moo noon waa Quraysh ndax Quraysh dafa newoon symbole inda al arab moo tax lenn ci arab yi lenn lañ doon wax da'uhu wa qawma bàyyi leen kook ay ñoñam bu ñu bu leen nootee ñu xam ne kon moom moo wax dëgg moom alayhi salaatu wassalaam bu dee rek safaan bee am ñu xam ne rek newul ci dëgg waa Quraysh gis nañu ñoom ca ca ba yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee wa anzir aaya ba wàcce ashiratak al aqrabiin waxfid janaahaka liman ittaba'aka minal mu'miniin ci la première première bu delloo waxu yonent mi aleyhi salaatu foofu la xeex kalimatul xaq tàmbale te ki njëkk a sànni bal boobu ciblé ko lislaam ndax li muy woote mooy abu lahab abu lahab ammuhu abu lahab di bàytaxu aleyhi salaatu comme ni ñu ko gise woon ndax ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wootee di woo butuuna qurayshin yéeg ca montagne ba di leen woo ca suba ga bañ ñëwee ku nekk dégg ñu naan waa kuy woote ñu naan ah kook de muhammadul amin la moom de mooy woote alayhi salaatu wassalaam bañ ñëwee mu ñu laaj ko lan noo tax nga ñuy woo mu ne leen man ndaw yàlla laa bay na day azabun alim léegi ki njëkka ki njëkka gàntal lislaam moo tax moo fi teg sunna su bon soosu ba képp koo xamante ne nii day xeex lislaam rek yow dafa mel ni Abu Lahab ngay jàppale moo taxit day am wisru waajoo jële ila yawmil qiyaama comme li yonent bi wax man sanna fil islaami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha wa man duuna an yanqusa min amalihi shay'a wa man sanna fil islaami sunnatan sunnatan sayyi'a falahaa wizruhaa wa man man amila bihaa ilaa yawmil qiyaama te du ko wàññil dara yonent mi alayhi ne képp koo xamante ne danga fee tëralin wu bon nga teg ko fi njëkk ko fi mu baax nga def lu baax loo xam ne nit ñi roye la ci loolu nga njëkk ko fi def comme nit ki njëkk fekk ci réewum jullit nga tabax fa hôpital ba ñi am alal di la roy ci loolu suñu boroom ne kooku yonent bi alayhi salaatu ne kooku dina am dina am yoolu yiiw ja mu def ak yoolu ñeneen ñi koy copier ba yawmal qiyam ñoo ñépp day am seen yool te duñu wàññil kenn ci li nga am moom nag ñu plus ko yeneen yépp ndax moom moo ko fi def moom la nit ñuy roy ci beneen sens bi noonu la ku fi tëral tëralin wu bon lool moo tax euh, suñu suñu jamono ji mu mu dangereux surtout ak réseaux sociaux yi ku deful attention gis nga ni nga mën defe lu baax loo xam ne yaa ko fi njëkk indi xadis bi nekk ngañaay ci yow ndax wax jooju day nekk lakk aw aleyk li yonent bi alayhi salaatu wax nii yow imaginer waa ji njëkk a génne application di jël euh, ay ay saxiix imaamul Buxaari jël ay alxuraan def ko ci ci téléphone yi nga xam ne kooku xoolal loolu rek xoolal kooku ki njëkk a def loolu ñaata tiyaaba bu doon faatu na yaa quinze ans wala yaa cinq ans ba àddina bi tukki ñuy def loolu lépp yool ba ñuy def day dellu ci moom te du wàññi dara ci ñoom gis nga foofu gis nga kooku bénéfice bi mu am wala waa joo xam ne nit ñi dañoo toog benn jamono ci ñoom seeni mbokk mu fexe ba foofu ñu def fa loo xamante ni moo ko fa njëkk a def ci yiw ñépp di koroyee réew moo xam ne gaa yi dañuy toog rekk di xoole ki njëkk a xalaat ne man daal bëgg naa indi benn chaîne boo xam ne dama ciy dimbali nit ñi li wajhillaahi ta'ala sans publicité soxlawuñ caméra yi soxlawuñ di ko def ci réseaux sociaux yi ngir ngandal wala ngir wane ne ñooy non ñuy def lillaahi ta'ala boo demee nag ba àgg foo xam ne yéen dangeen ko ciy def ngir mbir mi gën siiw nit ñi man leen a gën a jàppale lool garaawul mais bu dee yëfu ngistal laa déggtal foofu looloo garaaw ñi njëkk a def loolu gékk indi initiative boobu képp ku leen roy ci yooyu day am tuyaabaay ñooñu ak yosam te du leen wàññi kenn duñu wàññi ci mbiram dara sens contraire bi nag mooy képp ku fi tëral lu bon yu bon yoo xam ne yaa ko fi njëkk a def yow na la leer ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na yow dinga am bàkkaaru loolu nga fi créer ci mbon yow sa innovation bi bu diabolique bi ñu fi indi yow dina këpp sa kaw ak képp koo xam ne ba àddinay tukki dalaa roy ci loolu allahu akbar mooy nit dina dee ñu suul ko yaa mu ne fa ñu koy mbugal ba bàkkaaram deful woon moo moo tax <laughs> nit dina yeewu yowmal qiyam ñu indil ko tiyaaba yoo xam non tiyaaba waaw fu loolu yonent mi xam ne moom lii man defu ma woon fàttaleku ma fu ma lii man defuma tiyaaba yi ñu ma ñu ma présenté ndeke ci yu ci yu mel nee lay jóge ki ku ki def lu bon it day toog moom it ñu koy indil yenn bàkkaar yoo xamante ne ni danaa man defuma koon ñu ne ko waaye sab liggéey la woon loolu moo tax il faut faire très attention ay maa ngi fi moo tax répercussion daa am ci mbir yi bul foog ne boo defee sax mbon fenn jeex na demal dafay def tâche dafay def tâche te tâche boobu ku ci taq ba topp ko di ko jëfe yow boo duggoon ci bàmmeel téeméeri at bàkkaar yooya dina la fekk ci sa biir bàmmeel bi te du wàññil waaja ko def dara waaw akbar moo tax waa ji njëkk a génne ay genre fecc yi di leen tudde ay ay tur muy siiw ñépp jàpp ne succès la xam nga boo dëkkee ci dëkk boo xam ne une nation malade comme la nootu loolu mooy problème bi mooy da gis surtout monde bi léegi daanaka lool moo xew caaxaankat yi benn waay mooy taw ca àllub àllub àllub àllub bawol ba def benn caaxaan bu bees dugal ko ci réseaux sociaux yi mu siiw ba États-Unis benn caaxaankat nekk Norvège génn caaxaan gu bees mu siiw balaa jant beesoo nga gis Afrique du Sud fële ca Johannesburg ñu koy def gis nga loolu noonu moo tax affaire yi paaka ñaari boor la réseaux sociaux yi internet ak yooyu réseau ñaari boor la niñ ci mën a jariñoo noonu la la mën a ngàddee moom la la mën a alaki imaginer ki njëkk a génne yooyu yeneen temps lay saaf saaf ne kooku day am bàkkaaru boppam ak bàkkaaru képp ku ko yor roy ci loolu ba yawmal qiyaam kooku benn affaire rek la mën a am benn porte du si mooy tuub mu tuub ci buur yàlla rëccu la mu def te buur ñaan buur yàlla jéggal ko tamu fas yéene dootu ci delluwaat léegi ku ko ci roy lool buur yàlla dina ko jéggal loolale mais bu dee da cee nuur maara dayum si bu cee da cee faatu nag loolu wal iyaadu billah wal iyaadu billah wal iyaadu billah moo tax yonent bi alayhi moom dañ koo yónni ci mbindeef yépp léegi nag kon waa Quraysh Abu la Abu Lahab mooy ki njëkk sànni bal contre l'islam moo tax ba àddina bi tukki ku ko def daanaka moom ngay jàppale mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tabban lak saa'ira al yawmi ali dhalika jama'tana mu wax sang bi kàddu yu yu yu yoo xam ne laa yaliqu be aleyhi abadan mu ne ko toskare ñeel na la ndax lii tax nga dajale ñu liñ ñu woo ñu ñëw yépp lii nga naan yonent nga loolu déppi boobu ba ni ñuy amee trêve Hudaybiya Quraysh dañul woon di xarek aleyhi salaatu wassalaam ci sixième année gàddaay loolu yàgg na de treize ans wu Makka plus six ans dix-neuf ans de xeex l'islam yu yu dakkut ba trêve Hudaybiya loolu nag dafa taxoon jullit ñu lu bari mënuñu ko woon mooy li ma la wax sànq ñenn ñi boo leen di woo ci arab yi ñu ne waa Quraysh bu doon ku baax la wala li muy wax mooy dëgg waa Quraysh ña ko gën a jege dinañ ko topp yeneen yi manul woon a mën a def leneen ndax ak action boo fi entreprendre waa Quraysh mën nañoo dal sa ginnaaw jaar sa ginnaaw dal la moo tax boo seetloo xare yonent mi alayhi salaatu salaam doon xare jamono yooyu yépp ay ay ay Qurayza yooyu yépp foofu la woon Qurayza foofu la woon Medina la woon yeneen yi day nekk dëkk yoo xamante ne soriwuñ walla boog duñu wan ko du ñëw ba jéggi Quraysh ndax loolu danger lay doon léegi nag bi nga xam ne ci la hudna bi am muy trêve bi yonent bi alayhi salaatu wasallam da cee profité ngir doxal li nga xam ne moom aaya yiñ gis léegi wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas mooy suñu boroom dafa laa yónniwuma la lu dul kaafatan ngir ñépp linnaasi ñeel nit ñi ñoom ñépp yonent bi aleyhi salaam xam ne te jàngal ñu ne diine ju du diine arab waaw boo gisee ñi xamul di confondre entre arabe ak l'islam mooy ñooñu dañoo xamul parce que waa Quraysh ñoom Abu Jahl lan lañu woon kaanu mais kaanu arab Abu Lahab mais kaana arabiyin kaana arabiyan haqqan mais arab yi la woon bu bu pire abu ñoom ñépp Umayya ibn Xalaf ay arab lañ woon ñoo doon xeex l'islam Seydina Suhayb lan la woon ruumi la woon Seydina Salman farisi la woon Seydina Bilal habashi la woon éthiopien la woon moo tax diine ji du diine couleur waaw du diiney couleur benn nii lañ mel ñépp nañu nekk ay arab déedéet lool moo tax erreur la erreur la ku tuub nga ne ko changer le tur non non loolu loolu doonu woon am ci l'islam ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nga xam ne tendance la xam nga xam nga wolof yi boo ko waxee ñu ne kii day wax lu ko neex sawaay day wax lu ko neex ndax loolu lañ yàgg dégg ci dëkk bi mais dama laa yàgg wax ne la suñu réew du du du du du du du du du du nattukaayu xam-xamu diine booy natt xam-xamu diine bu yeboo bu desee bennum réew bu dul kese des bu yeboo nga bako te toog te xam ne doo ko doo ko mën a natt ndax foofu du nattukaayu xam-xamu diine léegi nag ku mu naqari na la naqari mais c'est la réalité te boo sincère te xam luy xam-xamu diine yow li nga xam ne li ma la wax dëgg la waaw du nattukaayu xam-xamu diine ñu référence jegewuñu ko am po ci yooyu lañ ne am po wax ju bari ak rëy yooyu mooy suñuy caractéristique en tant que wolof en tant que sénégalais xeebaate taxamoo lenn léegi nag loolu bu ñu ko xamee mooy kon ñun duñu nattukaayu diine kon nag bu ma ne boo ma nee waa ji day wax lu la neex ma ne la day yow waroon nga maa laaj lu tax yonent mi alayhi salaatu salaam masuñoo gis fenn kenn di ñëw di tuub mu ne ko yow noo tudd mu ne ko nàngam mu ne ko changer de tour ndax lan tour boobu dafa araabewul déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam tur yi mu doon changer mooy tur boo xam ne li muy tekki baaxul voilà yooyu la doon wala muy tur boo xam ne dafa taggaate bu ëpp voilà comme yaay Maymuna bintul Xaaris biñ doon gis keroog bi mu koy denc biñ jógee kii nii umratul Xudaybiya moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na ñu ne moom barra la tuddoon barra mooy ku baax ak baax yonent bi alayhi salaatu salaam changé tur bi tuddee ko Maymuuna voilà loolu la mu am ñeneen ñoo xam loolu mooy ndax tur wi dafa tagge woon ba ëpp voilà mu tuddee ko lool mu am ñoo xamante ne nii dalee na changé seen tour comme ku tudd Abdou Shams mu changé tour bi ndax Abdou Shams mooy li muy tekki la doon xool jaamu jant bi mu ne non loolu du tur. abdu shams abdu jaamu kenn rek la mën a nekk mooy jaamu bi yàlla soit nga jël nag ci turu yàlla yeeg meloom yi abdurrahman abdullah abdul ahadi looyu man nga koo jël mais abdu shamsi déedéet yu mel noonu la doon la doon changé lu ka ñëwoon tuddoon Xasan muy maamu Seydina kii Sa'id ibn al-Musayyib ibn Xasan Musayyib Musayyib ibn Xasan Musayyib ba ñëwee daf ko doon changer turam mu bañ te loolu day wan ne kon loolu sax du farata ndax bu doon farata du mën a am ndax moom dane du ma changer tur woo xam ne sama baay bu ko tudde ndax Musayyib mooy ku ñu bërgël ku ñu Musayyab mooy ku ñu bërgël mais moom moo tax da doon bañ ku ne ko Musayyab Sa'id ibn al-Musayyab mais Musayyib ibn Hazan teg ci Hazan voilà xasan mooy tristesse voilà xasan la tuddoon xasan ma mooy ki ñëwoon di tuub si xasan la tuddoon yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg koo changer moom mu ne du changer tur bu ko yaay baayam tudde moo tax Seydina Sa'id ibn al-Musayyib nee na moo taxit suñu kër tristesse ma su faa jóg ñun daal gis nga ja bu ñu dal ba nga naan déet bala ñu ne nii këlëb beneen dalaat suñu kaw ca loolu la jóge voilà moo tax tur dafa am solo mais tekkiwul ne nit ki dafa tuddoon dafa tuddoon euh, Paul mu ñëw yeneen temades yi xam ne ko changer Paul tuddal tuddal tuddal Omar déedéet loolu moom amut. moo tax euh, ci kaw loolu ay waxu naan lii turu jullit la mën nañ ne tur bii de bu siiw na ci jullit. ba dafa dem ba ci làmmiñ dañ naan turu jullit mais à vrai dire turu jullit li fi nekk li nga xam ne daal mooy Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moom turu tur boobu moom xam nañ ne loolu jullit la ta ta boo gisee ñu ko doon tudd sax avant moom mooy ci moom moom lañ doon dàkk moom alayhi salaatu wasalaam ndax xam bu ñu xamoon ne am na yonent buy ñëw tudd noonu ñu ko doon tudd seen doom yi ndax mu nekk loolu mais Seydina Omar laata baayam a ko tuddoon Omar te baayam du jullit alxataab moo ko tuddoon Omar Seydina Abu Bakr Abdallah ibn Uthmaana ay abi ibn abi muy abi Quhaafa moom moo ko tuddoon ni mu tuddoo Abdallah siiwe Abu Bakr ba muy siiwe loolu loolu duggaguloon ci lislaam Seydina Uthmaana ibn Maz'uun baayam a ko tuddoon Uthmaan Seydina Usmaan ibn Talha bàyyi mu ko tuddoon Talha moo ko tuddoon Usmaan Seydina Usmaan ibn Affaan baayam Affaan moo ko tuddoon Seydina Ali baayam Abu Taalib moo ko tudde te waxoon nañ la ci kuffaar yi am na ñoo xam ne Omar lañ tuddoon am na ñoo xam ne Ali gis nañ keroog bi ñuy gis euh, islaamu Seydina Xaalid ibn al Walid nee na bi ma demee duggu ci lislaam Seydina Xaalid ibn Walid nee bi ma dajeeg Safwan ibn Umayya di ko tuddal mbir mi li ma bëgg li ma li ma li li nga xam ne moo ma tax a jóg ngir mu reconnaître ñun waa Quraysh newuñ ci lenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne ci dëgg kon nag nañu ko topp lan la wax lan la wax lan la wax mais dane bi Safwan bi ma ko waxee mu daal di may delloo delloo bu bu bu tar te ñaaw mais jàppewu ko ndax moom dañoo rey Badar dañoo rey baayam ak frère am baayam mooy Umayya ibn Xalaf frère am mu tuddoon comme ni Seydina Ali tudd la tuddoon Ali ibn Umayya ibn Xalaf wa fi naar te turu yéeféer la woon est-ce que léegi da nga naan kon turu jullit la woon moom turu jullit la yoro moo tax loolu noonu léegi la lenn am na tur boo xam ne dafay yàgg ci julli comme Seyna Ali Seyna Abu Bakar tur yooyu dañoo yàgg-yàgg comme que jullit ñi di leen tudde ba yàgg ñu naan turu jullit mais à vrai dire turu jullit noonu di ko wax noonu amul Abdallah ñaata Abdallah moo bokkoon ci kuffaar yi ñaata Abdallah moo bokkoon ci kuffaari Quraysh yi <coughs> loolu bariwul si Abdallah yoo xam ne ay kuffaar la moo tax te lool xam nga ñun côté yiñ nekk la suñu mais boo demee ay Liban yi nga xamante ne dafa am ay ay population yoo xam ne ay arab lañ yoo xam ne ay chrétien lañ mais da ngay gis léeg-léeg ñu am tur yoo xam ne mooy tur yi ñu naan turu jullit ñun ñoom lañ am ndax turu arab la voilà loolu moo am turu arab moom am na Umar loolu turu arab la ayn mim raa lool ci lool <laughs> lool Umar lool turu arab la Abu Bakrin turu arab la Aliyun turu arab la Usmaanu Zaynabu Ruqayatu Fatimatu lool turu arab la lool turu arab la waaye kantaane loolu turu jullit la léegi liñ ci yàgg talaw moo tax ñu ko wax mais à vrai dire turu jullit amul moo tax liñ naan ay waa ji paate tudd kon ci turu ceddo la yor loolu lislaam xamul loolu lislaam déggoo <laughs> inna xalaqnaakum inna ja euh, xalaqnaakum im naan wa ja'alnaakum yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa untha mu ne yéen nit ñi maa leen bind ci ngeen ci góor ak jigéen wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu man borom bi maa leen def shu'uban ay ay ay ay ay peuple ak ay tribu li ta'aarafu ngir ngeen xamante léegi mooy <laughs> mooy da a wuute li ngeen gis nga ni montagnes yi wuutee montagnes yi ni ñu wutee nga xam ne yi judadun biidun yooyu yi ñuul yi weex yi ñuul am yoo xamante ni ci diggante bi la nekk waxaraab yi bu suut mais nit ñi tamit noonu lañ mela ah. nit ñi tamit noonu lañ mel si ma ne nit ñi noonu lañu mel kon nag affaire yi euh, faut pas faut pas euh, ñu ñu jàpp ne affaire bi kon moo tax ku ku tuub nii eh, mbir mi lislaam c'est une c'est une religion universelle waa xamante ni nii moom paate la tudd mais où est problème où est problème ba mu tuub ñu naan ko changer paate yi ah non lu tax nga koy changer loo paate ji parce que turu ceddo la kan moo la ne paate turu ceddo la doomu se eh, eh, Ali ibn eh, Kële këram tudd Umayya bi mu faatoo wax nga ne Ali turu ceddo la parce que bi yéeféer bu mag bu doon xeex si yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko tudd Amr ibn Abd Wudd Amr gis nañ Seydina weesuwul yu ce que da ngay tëb Amr la tuddoon mi Seydina Ali radiyallahu anhu rayoon ca Xandaq mais moom it amr la tudd léegi bu ciy turu ceddo ak bu ciy turu jullit te ab yéeféer bu dee ci xare tudd ko ak jullit boo xamante ne saxaaba la tudd ko muy bur siw hein moo tax loolu loolu loolu <laughs> dafa siiw moo tax ma ne lu turu jullit l'islam turu loolu amul réellement li am mooy turu arab boo ma nee lii turu arab la loolu d'accord naa voilà léegi nag sikk newul ci tudd sa doom yonent bi aleyhi salaatu salaam moo gën fopp ab turu wala leneen waa tudd mën a tudde tudde sa doom yonent bi aleyhi salaatu salaam ëpp doole fopp te gën loolu moom sikki sàkka newu ci tudde sa doom Abdurrahman loolu moom ngëneel la te defal nga ko loo xam ne yiiwul mais tekkiwul lool nag du la pousser lii moo gën tekkiwul nag nga ñëw nag ba ne lay dafa xaram tur yi nga xam ne daal lañu mën da kii mooy nga ñëw tudde sa doom paakaak voilà yooyu moom moo jara changer ndax yu mel noonu la yonent ma la sa sam doon changer bëggumaag par exemple yooyu nga xam ne wolof yi en général nee nañ ki koy tudde mooy koo xam ne lu mu jur mu faatu ku mu jur mu faatu léegi nag ci aaday wolof foog nga tudd ko tur yu mel noonu sagar wala ay bëgguma bu ko defee ñun foog ne tur boobu koy kii mooy tax mu dund far nag léeg-léeg dañu koy tudde kooku dund nag mu yor tur boobu kooku bu màggee na changer turam bëgguma kooku bu changer bu ko neexee kooku tur yooyu bu ngeen di changer tur yooyu ngeen di changer du ñu ko changer ndax bëgguma ji mais li muy tekki la comme xasan fële tristesse bëgguma jeune ne veux yonent mi aleyhi salaatu du doon bëgg kii ak tafaa'ul bil asmaa'il xasana comme niñ ko waxe woon loolu la kon loolu la kon moom diine universel la euh, ñoom Najaashi yi ba mu tuubee rahmatullah alayhi déggoo fenn yonent mi aleyhi salaatu salaam yónnee ne ko changer sa tur bul tuddati ni nga tudd changer tour bi déedéet déedéet xoolal Seydina Abdurrahman ibn Awf lii li nga xam ne foofu la changé tour di kii comme niñ ko waxoon bi ñuy gis tarjama moom comme que moom Abdu Amr la tuddoon voilà mu ne fa lamma aslamtu tasammaytu Abdurrahman mu ne Abdu Amr laa tuddoon bi ma tuubee nag ci laa tur bi ma duggee ci l'islam laa changé Abdu Amr bi tudde ko Abdurrahman voilà ndax jaamu Amr Amr dib jaam nan nga mën a nekk jaam loolu la comme Abdu Shams yi yonent bi alayhi doon changé wala Abdul Hajar jaamu pierre déedéet loolu yooyu lañuy ñuy changé yooyu la ñuy changé kon lislaam dafa nekk diine joo xam ne diine universelle la yonent bi alayhi suñu borom du ko yónni ci mbooleem nit ñi ginnaaw nag bi nga xamante ne kon ci lañu am trêve ak waa Quraysh dix ans de paix de paix la accord yoo xoon jàmmoo yeneen mi aleyhi salaatu salaam fexe nag euh, profiter ci loolu ak jullit ñi mu commencé doxal loolu ko suñu boroom jàngal yónni ko ci ñépp ndax yonent yi jiitu woon ku nekk dañ ko yónni woon ci ay ñoñam yonent bi aleyhi salaatu salaam képp lañ yónni ci nit ñépp ab yonent buñ ko yónni woon Norvège gële avant yonent bi aleyhi salaatu salaam man ma dëkk fii France moom ñu yónni ko ci les Norvégiens ak les hommes du Nord man ça ne me concerne pas mais c'est la réalité ah mooy ne waxuñu la moom li ñuy jàngale manoo ci jariñu te tamit doo ci dugg mais yow yow du loo xam ne dañ naan yow mii ci yow lañ ko yónni noo da ngay gis yonente alayhi salaatu wassalaam inna arsalnaa nuuhan ila qawmi inna ñun borom bi subhaanahu wa taala arsalnaa ñoo yónni woon nuuhan sayyidina nuuh alayhi salaatu wassalaam ila qawmihi ci ay ñoñam moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam nag mu ne ko wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas yónniw ma la lu dul ci ñépp illaa rahmatan lil alamin moom ci ñépp lañ ko moo tax moo risaala moo englobante yeneen risaala yépp ku nekk ci benn poche ci kaw suuf nga newoon te fan fa newoon ci tribu bu restreint wala ay peuple yu restreint nga newoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam huwa moom kepp la suñu borom yónni ci mbooleem nit ñi ak jinne yi insuhum wa jinna voilà ba mu ñëwee nag diineem lu mu saxal ca diine ya fi newoon loolooy sax lu mu fi lu lu mu saxalul lool dañ koy abrogé mooy leneen a fi ne ci noonu la shar'u man qablanaa di doxe kon muy sharia yi religion yi ñu fi jiitu woon kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di jóg ci lool ginnaaw bi nga xam ne am na forsa muy léegi euh, euh, euh, obstacle bu mag bi di Quraysh am nañu ak ñoom accord mu daal di ciy profiter ngir yónnee ay leet ilaa muluki ilal muluk wal umara ngir yónni ay lettre ci ñi nga xamante ne ñooy buur yi ak ñi nga xam ne ñooy njiiti waaw léegi ginnaaw bu ñu xamee loolu kon lool mooy cause bi ndax diine ju du diine arab du diine arab du diine kenn inna akramakum ma ki gën a tedd ci yéen indallahi fa buur yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla kon mbir yi ci ragal yàlla la mooy nattukaay bi mooy nattukaay bi inna al qur'ana huwa al mooy nattuwaay bi ñuy natte ku ne looy peser kuñ ñu fiy coow daal coow li yëpp jaru xoolal nan la mel ak al ak nan la mel ak sunnaay alayhi salaatu boo gisee kem kàttanam la ciy def lim ci man di teg tànkam fi ko alayhi tegoon kooku jàppal fonkal téel te bu dara tax nga baku waaye nag luñ la fi tagg tagg nit nga gis ko su na defuñ nenn doyadal sunna kooku ba ko ak lu ko nit ñi mën a tagg tagg tagg dara la la manula lor te kooku du la jariñ boo moywul boo ko toppee sax dalay sànk ak nu mu siiw siiw ak nu mu bari bari mbooloo bu ko topp waaw kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax diine universel jooju moo tax euh, euh, l'islam lool la ku fi tudd dara waa ji nu mu tudd Sébastien daxala fi l'islam bu ko gërëmee mooy du luñ koy force bu dee nag moom moo ne man daal gis naa ci biir nit ñu baax ñu saxaaba yi man daal Zayd ku ma neex la sama tur bi bëgg naa koo changer Zayd kooku kenn du ko ne eh, eh non non non non loolu mën na koo def mais man li may wax mooy nga ñëw d'emblée muy tuub nga daal di koy imposer na ko nag fokk nga changer tur fokk boobu moo ci amul in ida araada an yatamassaka bismihi Sébastien mais fal yatamassak bismihi Sébastien marhaban bi Sébastien fii daaril islam kooku kay bu dee dafa dugg ci lislaam bëgg ak mooy jàpp ci turu turam wi ko bàyyam tudde wala ni mu tudd Sébastien mais bàyyi ko loolu sax lu baax la loolu lu baax la loolu lu baax la ndax lislaam lool la l'islam c'est pas monocolore c'est pas une religion monocolore ci yooyu que si ça ne sonne pas arabe rek du moom déedéet affaire boobu moo nax ñu bari affaire du lool moo tax ku ñu dégg ngay génn ayn rek ñu ne waa ji yaaram la déedéet loolu loolu tekkiwul ne waa ji yaaram la mën a làkk arab tekkiwul ne waa ji xam na dara ci xam-xamu diine déedéet yonent bi kon alayhi salaatu wassalaam tàmbali nag ngir continuer mission bi mu ne ndax woona nit ñi ñi ko njëkk jege ci ñoom la ko yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon euh, la ko suñu boroom waxoon wa anzir ashirataka al aqrabin comme niñ ko tudde sànk mu commencé ci ñoom ginnaaw gi mu commencé di woo ginnaaw Quraysh tribu yi ginnaaw bi ko waa Quraysh bañale ba ni ko waa lamsaar di nangule radiyallahu taala anhum léegi nag xare ñoom teg ci mu des nag yëgal lislaam ci yeneeni contrées yoo xam ne lislaam àggagu fa wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim am na ñoo xam ne ba léegi lislaam àggagul ci ñoom suñu boroom subhaanahu wa defal yonent bi alayhi salaatu wa salaam occasion bu taxawee nii mu commencé nag di bind ay lettres di ko bind kon ci ñi nga xam ne ñooy buuri jamono ginnaaw bi ñu gisee lool mu des mais leetre yi nee nga ci jamono ji la ko bind mooy tontu ci ban jamono la mooy wax nañ ko sànq mais dafa am mooy surtout ne tel mois la xewoon tel at foofu lu wuti am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alay voilà ndax riwaaye yi indi yiy wax ci lii ci lettre yi nii am na yoo xam ne ñu ngi ci saxiixayn am na yoo xam ne waa ahlu siyar wal maghazi ñoo ko tudd bi nekk ci saxiixayni foofu leeral na kon ni mu ci saxiix imaamul Buxaari kitaabu bad'il wahyi muy xadis boo xam ne mu nañ ko junj muy xadisu Seydina Abdullah ibn Abbas bi mu jëlee ci Seydina Abu Sufyaan ibn Harb rahmatullahi alayhi radiyallahu ta'ala anhuma foofu riwaaye boobu dane mbir mi mu ngi xew fan imaam Muslim daal dina koy solo. Eh, yonent bi sallal kii Seydina Abu Hurayra non maanaam Seydina Abu Hurayra Abu Sufyan sayyidu Quraysh <laughs> ibn Harb ah, rahmatullahi radiyallahu ta'ala ndax mu ñu mu ne foofu xoolal muy nettali xew xew lettre boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da ko yónnoon Héracle di Qaysar bu romain yi le César de Rome dinañ ñëw ci nettaleem nga ne mais nan la ko xamee moom ñu la loolu leen dinañ ci ñëw insha allah l'instant bi dañuy régler date bi foofu Abu Sufyan dane radiyallahu anhu këne mu ngi xewoon fii muddati allati kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maada fiiha aba Sufyan wa kuffaari Quraysh loolu la imaam Abdullah ibn Abbas moo ko doon nettali mu ne mu ngi xew ci jamono joo xam ne bi Abu Sufyan doon fekke lettre ak la ba mu koy woolu ndax message yu yonent bi alayhi salaam bu mu daj bu mu jot mu ne dafa tombeek jamono joo xam ne yonent bi alayhi salaam da ci amoon accord de paix ak ñan waa Quraysh accord de paix ak waa Quraysh fan la ko yonent bi alayhi salaam amee ak waa Quraysh fenn la mooy fan mooy Hudaybiya umratul Hudaybiya ba mu ñëwee gaay ne ko doo fi dugg foofu lañ defee trêve ya muy sulhul Hudaybiya kon ci jamono jooju woon mooy jamono ji nga xam ne dañoo amoon trêve te nag bi mooy xam nañ fi mu tàmbalee xam nañ tamit fi mu jeexe même bu dee ak seeguñ ci ci siira bi fi mu jeexe mooy ci huitième année bi ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci la trêve bi entre yonent bi alayhi salaatu salaam ak waa Quraysh dagge comme ni ñu koy gisee incha allah kon xam nañ ne kon entre sulhul Hudaybiya nga xam ne mu ngi amoon ci fin wu sixième année bi jàpp huitième année bi foofu kon ci la lettre yi ci la ko yonent bi alayhi salaatu salaam en tout cas ci la yónnee lettre ki nga xam ne mooy Qaysar kon loolu. riwaaya bii leer na dañu koy war voilà moo tax moo tax loolu benn riwaaya la boo xam ne dafa leer moo tax imaam ku mel ni imaam Ibn Sa'd daldi dogu këne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy yónni ci waa ci Kisra ak ci Qaysar mu ngi ne woon zamanul hudna mooy jamono ji nga xam ne mooy jamonoy trêve bi ak waa Quraysh ci la yónni woon li nga xamante ni mooy lettre ila Qaysar wa Kisra ibn Hurmuz Kisra comme Qaysar Qaysar mooy César Kisra mooy dañuy wax Kasra di wax Kisra mais Kisra moo gën a siiw mooy Kesroes moom moo nekkoon Anzimur Furs moo ne woon l'empereur des Perses Kisra Kesroes lañ ko doon wax Kisra bu romain yi xam nañ ko mooy César mooy Qaysar loolu benn la moo tax imaam kon Ibn Sa'd moom dogu ne jamono jooj la amoon mooy bi te loolu la sëriñam imaam al-Waaqidi wax ne bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam munsarifahu min al-Hudaybiya bi mu jógee Hudaybiya ci la yónnee lettre yi ilaa Kisra wa qaysar loolu benn la muy kon ci jamono jooju eh. waaw xam ne la ne sax am na wam na ne mooy ci septième année bi la ah eh, kantaa ki imaam at-Tabari boo demee ci taarixam mu jële ko ci riwaaye imaam al-Waaqidi Euh, mu wax comme liñ wax sànq ni imaam al-Waaqidi ne mooy bi yonent ma ne saat-saat jógee Xudaybiya mooy fin wu sixième bi ci la yónni li nga xam ne mooy mbooloo di leen yónni ñu yóbbu ay bataaxalam ay leetaram ci buur yi jamono voilà ah kanta imaam ibn isxaaq imaam ibn isxaaq moom rahmatullah alayhi moom du ko indi bien après moom newul ne jamono ji la xew non moom tuddul ne par exemple jamono ji moom dafa tudd xajatul wadaa ginnaaw xajjatul wadaa boo demee ci siiratu ibn hisham après foofu euh, ci lay defe ne xuruju rusulu rasulillah ilal muluk génnu ndaw yonent yi alayhi bi yonent yi yonent bi alayhi salaatu salaam yónni yónni leen ci buur yi moom foofu la ko indi mais joxewul sax dat ne jamono jii la moom moom manuñu ne par exemple mooy bon ci teg ci nim xorangalee ci siiratu Ibn Hisham foofu après euh, hajjatul wadaa la ko indi euh, imaam Ibn Sa'd boobu gën a dugg ci ay ay détails ba joxe ay weer sax ban weer la la yonent ma lay saar li nga xamante ne mooy euh, lettre ba ca Kisra mu ne ci jumaadal uulaa ci sanata sab'in loolu la wax moom xoola imaam al Buxaari rahmatullah alayhi loolu bu jàppee lool moom dafa solo xadiisu yónnee lettre alayhi salaatu wasalaam Kisra soloo na ko mais moom moom mu ko ëndi mais imaam imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ngi ko ëndi fi nga xamante ne nii après ghazwatu Tabuk bi mu tuddee ghazwatu Tabuk ba pare ci la ëndi lettre yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu def baabu kitaabu nabi kitaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Kisra wa Qaysar mu ëndi ko foofu Ah, te lool neuvième année bi la loolu leen na mën am li ñenn ñi ne imaamal Buxaari rahmatullah alayhi dañuy gis ne des fois du sàmmonteeg euh, atu kii yi mooy chronologie bi léeg-léeg du sàmmonteeg moom am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah yi ñu wax loolu voilà ndax comme ni ko imaam ibn Hajar rahmatullah alayhi même moom wax na lu mel noonu ba ne amaana lenn ci ñi doon solo mbir mi ñoo jiital yenn yi daal di yéexal ñenn yi comme xajjatul wadaa ni mu ko jëkkee indi avant ghazwatu Tabuk te ñépp xam nañ ne ghazwatu Tabuk mais moo jiitu xajjatul wadaa mais imaam al Buxaari rahmatullah yi moom dafa jëkk a tudd li nga xamante ne ni mooy xajjatul euh, wadaa la njëkk indi ci ghazwatu Tabuk loolu moom mu leer ne lii moom mooy sàmmontewul ak chronologie du xamu ko xam na ko ñu kay imaamul Buxaari yi ngay laay ndax xam na ne ko ak xajjatul euh, euh, wadaa bu jiitu mais pour pourtant léegi mooy benn tontu ngoog soit loolu la mooy le fait que mu indi ko fii tekkiwul nekk jamono jii la xew wala rek moom mu jàpp ne jamono jii la xew ndax lan ta loolu noonu mu wax lool du lu anodin du loo xam ne lu ñu naan non non dafa juum déedéet du loo xam ne dafa juum de déedéet ndax lan ah, moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa sani'u al-Bukhari yaqtadi annahu kaana fi sanati tis'a ndax euh, xoola xoola xoola nañ jël li imaam al-Hafiz ibn wax dafa dina xaw a reprendre li ñu waxoon sànq mu ne tan bi mooy muy mu ne li euh, nota bene mooy bàyyil xel ci bi jazama ibn Sa'd bi anna ba'tha Abdallah ibn Hudhafa ila Kisra kaana fi sanati sab'a fi zamanil hun ndax Abdallah ibn Hudhafa dinañ gis après bu ñu ñëwee ci biir ñan la yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon ñan ñoo yóbbu lettre ak biir lettre ya lan moo ca nekk insha allah abdallah ibn Hudhafa dafa bokkoon ci ñi mu yónni as-Sahmi rahmatullah alayhi yoon moom la yónnoon ci Kisra mu ne kook imaam ibn Sa'd dogu na ne ci juróom-ñaareelu at mi ci jamonoy trêve bi ci la xewoon mu ne wa huwa inda al-Waaqidi mu ne ca imaam al-Waaqidi sëriñam bi tamit ba ñu jógee Hudaybiya mu ne kantaa wa sani'ul Buxaari yaqtadi annahu kaana fi sanati kanta ni imaam al-Buxaari doxale ci saxiixam bi ni dafay niru ne ci neuvième anne bi la xew ndax fa innahu dhakarahu ba'da ghazwati Tabuk ndax mu ngi tudd risaala bii comme niñ ko waxe sànq yonent mi alei satu salaam yónne ci Kisra Kaysa ak Qaysar après xare Tabuk voilà ba pare mu tudd après xadis boobu muy tudd ne ba ñu jógee xadis mu indi xadis boo xam ne ba ñu jógee Tabuk ñu leen di gàttanu euh, léegi kii ne imaam alxaafiz ibn mu ne sauf que yeneen waa ahlul maghazi euh, nee nañu bi yonent mi alayhi salaatu salaam nekkee Tabuk bi am na lettre Tabuk bu mu bind Qaysar mu ne wahiya ghayra al-marrati allati kataba ilayhi ma'a Dihya fa innaha kaanat fi zamani al-hudna kama sarraha bihi fi al-khabar wa dhalika sanata sab'a mu ne nag bokkul lettre mooy kon yonent mi alayhi salaatu salaam dañuy gis ne imaam al-Bukhari li mu def fii noonu la ndax lenn ci waa ahlu waa ahlul maghazi tudd nañ ne après Tabuk tamit yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu nekkee Tabuk bind na lettre comme que Tabuk sorobul foofu noonu nee na bind na lettre tamit li nga xam ne mooy Hiraq la mooy Qaysar ak ñeneen ci buur yi nee loolu day wane ne euh, te loolu dafa leer ne bokkul ak bi Seydina Abdallah ibn Abbas doon wax jële ko ci Abu Sufyan ndax boobu Abu Sufyan dane taa yooyu ñun ak moom yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo nekkoon ci trêve te jamonoy Tabuk tabu Tabuk kañ la neuvième année bi fekkoon na Abu Sufyaan tuub fekkoon na waa Quraysh fathu Makka xewoon na ba pare kon nag Abu Sufyaan manu lettre yi yonent mi alayhi salaatu salaam manu ko yónni Qaysar Tabuk jamono joo xam ne ubbi nañu Makka ba pare ba waa Makka nekk jullit Abu Sufyaan mu fekk ko foofule mu naan Qaysar non ñun dañoo jamono jii jamono jamay daje Qaysar mu may laaj ci ba muy door a jot lettre yonent mi alayhi salaatu mais manul woon a nekk këne mais <laughs> jamonoy trêve la woon ndax bu doon neuvième année ñun duggoon nañ ci l'islam kon dafa leer moo tax comme ni mu leere ci xabaar boobu këne lool ci septième année bi la loolu la kon mbir yi lenn la mooy au final lenn na mën mooy ne yonent bi aleyhi salaatu dafa yónnee ay lettres entre sulxul Xudaybiya ak fatxu Makka yónni ko buuri jamono après mu am yoo xam ne da leen a yónniwaat après Tabu mu yónniwaat yeneen leet yoo xam ne da ko yónni ñenn ci ñoom après Tabu comme Qaysar mooy Qaysar kon yónniwu ko benn lettre kese ndax jamonoy trêve bi yónni na ko te fii imaam al Buxaari li indi rahmatullah alayhi te dëgëral ko xadis bu mujj bi mu teg ci ci ci buntu comme l'imam hafiz ibn Hajar wax loolu rahmatullah alayhi loolu day ware ne kon te en plus imam al-Hafiz nee na waa ahlu siyar yi nee nañ yonent bi alei satu selaam mu nekkee Tabuk yónni na ay lettre Kisra ak keneen ci buur yi kon dañuy ci xam kon yónni na ñaari yoon Kisra minimum Qaysar ñaar minimum te am na tamit beneen affaire boo xam ne euh, gis naa euh, boroom ñoom même am imaam al-Hafiz al-Imad ad-Din al-Imad ibn lu euh, mu tudd boroom tafsir boobale boroom al-Bidaya ibn Kathir al-Imad ibn Kathir rahmatullah alayhi moom imaam ibn Kathir alxaafiz ibn Kasiir rahmatullah alayhi moom moom moom euh, par exemple xam nga xadiis bi ñu doon wax sànq bu pardon de bu bu Abu Sufyaan boobu nekk Saxiixayni imaam imaam Ibn Isaaq soloo na ko sauf que newul ci siiratu Ibn Hishaam moom mu ci Dalaa'il an-Nubuwwa muy xadiis boobu même càllale bi bi nekk ci Saxiixayni moom la ko imaam Ibn Isaaq jógele ndax ñoom imaam al-Bukhari yi ci yoonu imaam az-Zuhri lañ ko jële voilà ci yoon imaam az-Zuhri moom lañu ko jële moom moo ko jële ci kan aw Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud moom moo ne anna Abdullah ibn Mas'ud axbara anna Aba Sufyan ibn Harb axbara ci yoon boobu la ko imaam ibn Ishaq jële ci càllale boo xam ne ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al ne foofu mu ne xaddatani Zuhri imaam eh, Ibn Ishaq ne imaam Zuhri moo ma nettali an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba an Abdillah ibn Abbas xaddatani mu ne qaala xaddatani Abu Sufyan voilà min fiihi ilaa fiya mu ne Abu Sufyan moo ma nettali même càllale bi nekk ci Sahihayni la bii ndax imaam Ibn Ishaq moom <laughs> imaam Zuhri sëriñam la. kanta imaamal Buxaari mooy dafa fu mu jaar mooy imaamal Buxaari tëbul rek ne xaddasani Zuhri non dane xaddasanaa Abul Yamaan al-Hakam ibn Naafi' qaala axbaranaa Shu'ayb an Zuhri ak imaamal Zuhri moom ñoom dox digganteem après mu agsi ci imaam az-Zuhri alors imaam Ibn Ishaq moom direct lay jële ci imaam az-Zuhri sëriñam la moo na mu ne haddathani az-Zuhri imaam az-Zuhri moo ma nettali man Abu Sufyaan man man man man man imaam eh, eh, Ibn Isxaaq an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba an Ibn Abbaas mu jëlee ci Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa mu ne qaala haddathanii nettali na ma Abu Sufyaan Abu Sufyaan min fiihi muy jëlee ci gémmiñam ilaa fiya mooy mooy laam tuñ tuñ la ma ko nettalee dama ko nettali ma dégg ko du ay bind du dara waaw. voilà ci la doon wax mu ne ñun ay commerçant la ñun fa lamma kaanatil hudna hudnatul Hudaybiya baynana wa bayna rasulillah après mu continuer foofu bañ amee trêve bi suñu diggante ñun waa Quraysh ak yonent mi alayhi salaatu ci la loolu xewe kon affaire yi day leer kanta imam al-Hafiz ibn Kilaaruna ibn Kathir moom dane zakara al-Waaqidi anna dhaalika fi aaxiri sanati sittin fi dhil hijja ba'da umrati al wa zakara al-Bayhaqi haadha fi haadha al-mawdi' ba'da Mu'ta loolu beneen affaire lama mën a roon a fàtte mooy imaam al-Haafiz ibn Kathiir rahmatullahi alayhi dane imaam de tudd na ne lettres yi mooy umratul Hudaybiyah foofu après ci la ko commencé sulhul Hudaybiya fa la ko tudd kantaa ki nga xam ne mooy imaam al-Bayhaqi ci Dalaa'ilun Nubuwwa moom ginnaaw ghazwatu Mu'ta la ko ëndi mu ne wallaahu a'lam loolu nag buur yàllaa gën a xam mu ne wala xilaafa baynahum anna bad'a dhalika kaana qabla fath Makka wa ba'da al mu ne waaye wuute amul seen diggante imaam al-Bayhaqi imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi ma këne yónneeg lettre yi mu ngi tàmbalee après diggante euh, euh, bi ak fatxu Makka ndax waxu Abu Sufyaan bi wax li Hiraql ne ko bi mu ko laajee Hiraql da koo laaj ci laajam yi ko ne ko ndax moom dina lor dina wor bi mu koy laaj ci Yonent bi alayhi ne ko ndax moom day wor mu ne ko ah Abu Sufyaan ne ko ñun dañoo am ak moom ñu ngi ci ak moom trêve waaw xaw ma nag trêve ba léegi moom romprogul trêve bi nan lay mujje diis ans di trêve lañ ne romprogu ko xamaguñ lool kon day wane ne kon mbir mi jamono jooju la ci biir trêve bi jamono jii léegi eh, am na am na lu a naroon a wax voilà mooy mooy ne liy wane ne affaire yi dafa am deux fois di jàppale li imaam al-Hafiz Hajar wax ba tax mu ne li imaam eh, ibn kii wax eh, kii imaam al Buxaari yi ne kitaabu nabi ila Kisra wa Qaysar indi ko foofu du dafa juum de mais moom benn bi la tudd mooy mooy ba yonent mi alayhi salaatu salaam doon jóge après Tabuk loolu tax moom mënd ko après Tabuk ndax moom ci boppam soloo na li nga xam ne mooy wane ne loolu xewoon na ca trêve ba ca kitaabu Bad'il Wahyi foofu moom imaam al Buxaari soloo na ko ca début téere ba kon loolu ump ko mais bu ëndee bii kon du dafa juum moo gën a xam fi mu ko teg te du benn ruwaat raaw yi moo juum indi feneen mooy ne noonu la ndax ci waa ahlu siyar yi nee nañu sax yonent ma ne sax sax ba mu jógee ba mu nee Tabuk yónnee na lettre Kisra ak keneen ma ne am na leneen lu koy wane xadiis Seydina Anas radiyallahu anhu bu nekk ci saxiix imaam muslim muy wax ci lettre yi foofu imaam anas ibn malik ibn damdam radiyallahu anhu dane dane yonent mi aleyhi salaatu salaam bi muy yónni lettre yi dafa tudd ne yónni na lettre an najaashi yi di yó tudd ay ay qaysar ak ñooñu mu ne an najaashi yi mu ne te bokkul ak najaashi yi bi nga xam ne moo ko moo ko gëmoon est ce que jàpp nga loolu te pourtant riwaaye ñoom imaam ibn Ishaq bu wér bi bi nga xam ne imaam imaam ki moo ko moo ko kii eh, mooy mu ci sax yi imaam imaam imaam eh, kii kii kii yonent ma ne sax dafa yónnee ki nga xam ne lettre bokk na ci lettre yi mu yoon yónnee yi mu yónnee an ba mu ko ko yónnee mi ko gëmoon asxama mu kontaan ci yónni woon ko kan Amr ibn Umayya ad-Damri mu dem kontaan ci kontaan ci kii bi joxaale ko sax ay cadeau kooku mooy ki ko gëmoon alors que ci Sahih imam Muslim Seydina Anas ibn Malik nee na radiyallahu anhu yonente bi alayhi salaatu salaam yónni na lettre Najaashi bi nga xamante ne bokkul ak Najaashi bi ko gëmoon kon loolu day wane la ndax Najaashi bi ko gëmoon bi muy léegi génn àddina ci neuvième année bi la génn àddina te bu génnee àddina yonent ma lay saar sam Medina lay nekk comme ni ñu koy gisee incha allah yëgal ko jullit ñi ba ñu def salaatul ghaib jullee ko jullee koo xam ne julli néew ku absent ku fi newul yonent ma lay saar sam yëgal ko jullit ñi ñu génn ca biti mu jiite leen ni ñuy jullee néew te néew bi ñuy julle mu nga Éthiopie moom mu nekk fii Medina léegi bu dee ne kooku bindoon na ko mu génn àddina mu xam ne kon keneen a fa après mu bindaat lettre kooku mu ne kooku nag Seydina Anas wax ci saxiix imam Muslim ne ki ne Najaashi beneen bi mu bindaat lettre bokkul ak Najaashi bi ko gëmoon kon loolu day wane ne kon deux fois la bind na deux fois ñenn ñi ñenn ñi ñoom matul deux ndax seen comme Kisra comme niñ koy gisee insha allah kon ci loolu dañuy xame ne kon jamono ji mooy jamono yi lettre yi dafa am deux jamono muy entre treve bi di sulhul bi ak fathu Makka mais après ghazw ak ghazwatu Tabuk foofu it yónniwaat na ndax ci neuvième année bi coïncider tamit ci année boobu la Najaashi yi génn àddina ci riwaaye hadith Seydina Anas mu yónni lettre ko beneen Najaashi yi boo xam ne bokk la ki ku gëmoon ci riwaaye imaam al Buxaari bi mu indi ko ginnaaw ghazwatu Tabuk ne dafa yónni ay lettre ki nga xam ne mooy ñoom ñii ñoom Kaysar kon loolu amaana loolu mooy li gën a dëgër insha allahu kon kon mooy ci jotaay bii di ñëw nag insha allah ñu daal di dugg ci li nga xam ne moo moo nekk nag ci lettre yoo yële